saydna al-Muti' ibn al-Aswad Abul Aas ibn Rabi' Abdullah ibn Mas'ud ñoom saydna al-Miqdad Amr muy al-Miqdad aswad ñoom ñépp dañoo defoon seeni ndénkaane ci saydna Zubayr ndax wóor gu mu wóoroon te lii la leen doon wax te tamit ñoom ci seen bopp lañ doon ne bu ñu génnee àddina ne leen saydna Zubayr taxawu seen gannaaw mu teg ne kon gis nañ def bi li ko waral mu bari comme que dafa wóor te gaa yu bari moom lañu wóolu mais nag ku ñëw di ko dénk alal daan na ah alal ji du man maa koy garder noonu mais danga ma koy defal mu nekk loo xam ne day lu ma la leb la nekkul ne da koo soxla woon moom parce que bu ko soxla woon du day dem laaj lee mais ñoom ñooy ñëw di ko dénk mu ne man man naa la téyel de mais bu boobaa du nekk lu ma la téyel dénk dénkaane mais lu ma lay leb la alal ji bu ma ko jëlee dama la koy leb saaboo ko soxlaa nga ñëw ma fay la <laughs> bor bi voilà léegi nag mu ne wama waliya imaratan qat Seydina Zubayr nag masula jiite benn nekk benn émir du ci jamono yonent bi sa salaam du sam jamonoy saxaabaam yu màgg yi xalifaam yi déedéet wala jibaayatan wala xaraaja tekkiwul waaye it bokkul woon ci li nga xamante ne moom la chargé woon ah mooy di xëcc dem di jëli li nga xam ne mooy di collecter impôts yi yi nga xam ne mooy xaraaj yi yi ñu war a jox yi ñi nga xam ne soit ay zakat la wala da xaraaj en général bu ñu ko waxee mooy yi nga xam ne dañuy jullit ci euh, réew jullit mi di joxe wala yoo xam ne tutalu jullit ñi suuf soo xam ne ñeneen a ko waaye mooy jullit ñee ko mais ñeneen a ko yor ñoo am lu ñu war a génne di ko jox di ko pay fay ay impôt ci réewum jullit mi wala rek mu nekk loo xam dañ ko fay joyal même zakat sax doonu bokkul woon ci ñu koy collecté xam nga ñooy boo koy collecté léeg-léeg am na lu la ci sariya jox ah kon wal amilina alayha waaye xaraaj gi surtout buñ ko bàyyee ca lam nekk mooy yi nga xamante ne yeneeni mbir moo ko waral mais du zakat di ñu xam mu ne moom bokkul woon bokkul woon masula am fonction nii nekk koo xam ne ab administrateur la woon bu doon jiite ab ab gox ci goxu jullit ñi mukk masu koo def waaye bokkuloon ci ñi nga xam ne ñoo doon collecté impôts yeeg yi nga xam ne ñoo yi ñu waroon wala xaraaja ah wala shay'an du caagante ne dara illa lu dul an yakuna fi ghazwa alalam yëpp lii la jógoon lu dul mu nekk ci xare goo xam ne la jógoon ma rasulillah bu mu nekkoon ak yonent ci ma saa saam demoon ci xare lañu fa jële màng ba ñu séddale ko lam te am looloo doon alalam aw wala bokk ma abi bakr wala ba jamonoy sayyidina siddiq bu ne xalifa radiyallahu anhuma mu demoon ci xare hein ñuy joxe màng ya di ko séddale mu am ca looloo doon alal wa umar ak sayyidina umar wa usman sayyidina usman mooy xare yaa daal la muy jële ci xare loolooy alalam waaw masula nekk koo xam dañ ne Seydina Zubayr l'émir de Basra wala l'émir de Médine wala l'émir de Sham déedéet loolu lépp masu koo doon masu la jiite dara te masu la dem di ñu chargé ko muy collecté ji ay zakat wala ay xaraaj ji dem di ko collecté ji déedéet loolu alalam fi mu jóge woon mooy lii ci xare la woon soit mu àndoon ak xare yi yonent bi saa saam xare wala Seydina Abu Bakar wala jamono Seydina Omar wala Seydina Usman radiyallahu anhum lii moo doon ay alalam lii la jóge xam nga ay <laughs> <laughs> xam nga imaara imaara dafa yéeme <laughs> moo tax <laughs> ah, al imaam al xaafis ibn Hajar ma ne boo gisee nag Sayyid Zubayr ki Abdallah radiyallahu anhu di préciser lii naan wama waliya wama waliya imaratan qat wala jibayatan wala xaraja wala shay'an yooyu Sayyidna alxaafis ibnu Hajar rahimahullah <laughs> mu ne mu ne loolu day wan lan la ci bëgg a ay anna kasrata maali gis nga alalam ju bari ji ci ay suuf boo dégg maa xasa maa xusilat waaw jëlewu ko min hadihi al jihaati de al mu al muqtadiya li danni suu'i bi ashaabiha <laughs> jëlewu ko ci façon amin yii mooy koo xamante ne nii émir na xam nga loolu boo jubul mooy di sëq ci kees gi alal bi ñépp moom di ci defar say mbir di ci di ci di ci ñu xame la boo ay am-am yoo amul woon ay suuf yu bari yoo am parce que le préfet t'es monsieur le gouverneur <laughs> lool ku ku ku ku ku tentation yooyu jàpp say mbokk wër na laan la bu ku yàlla tàcc bu dee réew wolof <laughs> te feccoo wallaahi dootoo feccati tax nga ay terres yoo xam ne nga moomale ko doo ko def sa tur léeg-léeg nga def ko sa tur ñeneen ñoo xam ne ay anonyme lañu waaw <laughs> ndekete lépp monsieur le gouverneur la rek mooy monsieur le préfet rek <laughs> voilà mu ne euh, boo gisee nag muy préciser yi c'est pour wax leen ne alalam ju bari ji jógewuloon benn ci façon yi ak collecte yi nga xam ne ñooy dem di collecte ji alal yi loolu boo boo jubul ay malversation da nga koy def ci wàllu compte yi ngir am loo xam ne pour yow la waaw mu ne loolu nag la bëgg a leeral ne fii nga xamante ni nii day wane yu bari nit ñi ñaaw njort ca ca ca ca ka am alal yoo xam ne seen alal yi ci lii la jóge <laughs> administrateur nekk ci administration bi rek commencé di tabax ay immeuble dix étages ci quartier yi gën cher en al almadeg ay fu nekk ak ah ay ay ay ay ay cité yu baax yi ay cité APEX ak ah ay ay ay ay ay ay ay ay ay teeru beeg fu ne te yow yaa un an laata nguur gi seen gaay di jël nguur gi amoo woon sab xëy am xëy ab chômeur nga woon <laughs> xam nga loolu mooy gaay dañuy ñaaw jot lool waaw sa waay amul alaw ñoom gi parce que même bu ministre la ñu xaw ma man Sénégal xaw ma ministre lu ñu leen di imaginons oh, par par au hasard laay wax ah ñëw ma c'est ça ñu ne salaay cinq millions lañ koy fay par weer mais cinq millions par weer est que tax na waa ji am lii ci ci de temps boo xam ne matagul un an mu am fii mooy nit ñi dañuy am njort lu ñaaw ci borom alal jooju neew ma nag képp koo xam ne da nekk ci nguur après am lu ne gàññ ça veut dire que yow sa alal lewul des fois tamit am na benn affaire buy am ñoo xam ne amoon nañ bu yàgg mais ñi xamuñ leen waaw ño loolu dafa amaa ah. dégg naa keroog am ku ma ci doon wax fii mel noonu Sénégal naan noo joom gis nga ñoom diw ak diw ak diw gars yi dañ naan ne seen alal yi di ñëkkee ci nguur ji lañ ko am alors que dëgg ñooñu ba ñuy am alal ba ñuy am alal mais xaaju ñoo nekk ci nguur suuf que nag boo nekkee ci nguur xam nga projecteur yi day feeñ ci yow mooy lampe yëpp da dangay feeñ gaa yi gis nag ñu am ñu ñu yenn alal yi gaa yi jàpp na ci nguur gi lañ ko jël alors que ñooñ bañ commencé liggéey bàyyi ñi leen di ñi leen di dugg sax ñoom daanaka xamam ah xa ràññee bu ñu wax loolu day am ah waaw loolu day am de léeg-léeg nit ñi dañuy dugg koo xam ne naan xoolal rek amam gaa yi xool leen li ñu am ndekete yoo sa waay daa daa galéré de dafa liggéey bu yàgg ba muy am kenn xamu ko ay gaayam ñoo nekk ci nguur gi moo mënoon militer foofu ak yooyu ñu jox ko benn poste léegi ay biram lay feeñ gaay foog ne nag ah, ah il se sucre sur le dos des Sénégalais alors que c'est pas ça dafa baax waaw dafa baax lool te alal yoo xamante ne xamoo sawaay nu mu amee sawaay maandu ci waaw waaw la waxoon waay gaay rek ne wax ni ay diw sàcc naak yooyu daanaka du man man Muhammadul Faadil insha allahu taala dégg ma tëb noonu naan diw sàcc ci lu leer laa koy teg te loolu moom la ku nekk ci ñun waroon a def ndax lislaamu ni ko jàngal jullit bu ne looy génne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lépp looy génne sa làmmeñ xamal ne raqib ak atid ñu ngi bind di surveiller ngay wax di ko bind ngir sa borom te moo leen gën a xam li xew bu borom bi te bés dina jot ci sa kanamu borom mu ne li nga waxoon lii yuhaasabul mar'u nit ki dañ koy xisaab ci lu mel ne naqiir lu tuuti loo doon xeet dañ la ci xisaab kon lu waay di wax na nga seet li ngay wax ku taxaw ne maa sàcc publiquement waaw loolu man nga ne diw daa sàcc lu tax parce moom moo taxaw ne damaa sàcc loolu moom leer mais yoo xam ne leerul waaw ay rapport yoo xam ne suñu rapport dëkk yi moom man bàyyiwuma ci xel parce que ay nit lañ ñoo xamante ne nii léeg-léeg ni ñuy changer veste dañuy changer veste rek wax loo xamante ne ñoom ci seen bopp bañ fa newee kenn xamal dañ doon noppi ci yooyu avant dafa ñoroon weddi ne loolu amul léegi ñu changer veste parce que meroon nañoo monsieur le président wala monsieur bi jiite woon yëpp ñu commencé ne dañuy sulli ay mbóot léegi yow kooku nga jàpp ay waxam argent comptant alors que Dembo Ndiaye bi mu ci seen biir am na ñeneen ñu war wax yooyu mu ne loolu amul waxu démbam ak waxu tayam ban moo ci ëpp doole ñoom ñaar ñëpp a yem dañoo dañoo dañoo ittirab dafa am seen wax nga dóor mu daanu moom matul matul seede waaw mais xanaa jànguñu xam-xamu xadiis jàng nañ xam-xamu xadiis traitement des données mais nañ koy dili dañu si yow dund si yow dund neex in jaakum faasiqun yaa ayyuhallazina amanu in jaakum waaw yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay ñi gëm yàlla bu leen ab aji kàccoor ak génn topp indi leen information na ngeen ko leer investigation dafa baax waaw man jën ne me fie pas parce que des journalistes sàngam yoo xamante ne ñoo mën a wax ci deru ku leen neex lu mu leen neex parce que am nañu parapluie journalisme bu ñu waxee ñu naan ay on on on cache nos nos un corbeau. moo leen di moo leen di moo leen di informé ñu tax ñu euh, wax ci deru al abriya al atqiya lu leen neex kooku ay waxam daru la dàq daraar même bu dee ne ça va ci yow sa intérêt parce que bëgg nga rek mu dóor dugg nguur gi fi ne moom moo dee kii ngay gëmm ci jël noonu alors que waa ji xam nga ne moom ci boppam nguurul ay waxam jar da dàq muus yàlla tere ganaar waaw fanaan yu ay caaxaan lañu waaw mooy alal nit boo xamul alalam fu mu jóge nekk na ci nguur bul tëb ne nguur gee tax parce que xamoo démbam koo xamul démbam bul aventure wu waaye it diw de nee na xam na ko nee na loolu doyul loolu doyul te en boo gisee ngay wax lool mooy dañ koo mere mais jamono dañuy neexoon moom kenn doonu ci woon wax lool waaw kon nag attention kon loolu nañ ci teey waaw wallahi nañ ci teey gis nga làmmeñ Seydina Siddiq radiyallahu anhu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu da ko dafa dugg ci moom li mu ne xalifa fekk ko ah muy jooy <laughs> non fekk mu téye làmmeñ wi mu ko mais yaa yaa yaa yaa xalifata rasulillah mu ne ko yow xalifaay ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam def nii ma gis la fekk la nga jàpp sa làmmeñ wi téye ko ni mu ne ko hada alladhi awradani al-mawaarid gis nga sama làmmiñ yi teenu alkane bu ma mën a dugg man as-siddiq moo ma ci dugal te huwa as-siddiq wallah ah mooy aji dëgg dina dëggal ci xeeti yeneen tamit saa saa mooy ragal loolu ci làmmiñam te ngay xalaat ñun suñu consort bi boyal suñu làmmiñ yeeg suñu clavier yeeg suñu baaraam yi tapé suñu message yi ci SMS yeeg WhatsApp yeeg Instagram yeeg yooyu. diw dugg ay nit yoo xam ne amuñu ci lu leer lu dul ne diw nee na nañ la keroog wa kaana yakrahu qiila wa qaal wa idaa'ata al maal waaw yonent baay saa saa bokk na ci yim ginoon a bañ qiila wa qaal nee na ñooy ñee nee nañ nga xam ne dara leeru on a dit voilà ça que yu mel noonu da koo bañoon parce dara leeru ci te jullit daa war a eh, eh, innama ad'u damay wootu jëme ci yàlla ala bayyina ci lu leer nañ non ala basira ala basiratin ana wa man ittaba'ani yonent bi saa saa nee na loolu la ko borom bi wax loo ca suuratu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waxal ne innama ad'u damay woote jëme ci sama borom waaye ala basira teg ko ci la clairvoyance ci lu leer nañ moom kese ana man yonent bi saa saa wa man ittaba'ani ak képp koo xam ne moo la topp mooy képp koo xam ne jullit la waaw kon nañu génn ci rumeur yi mere nit bu mu tax ñu jël ay ñoo xam ne ay rumeur yi ñu colporté mën na nekk dëgg mën na bañ a nekk dëgg mais da xam lu ci leer lu ci leer nga ba waaw nga ba ndax ñun ci al yaqin lañ ñu tegloo suñuy mbir lépp loo xam ne dafa lënt nga ba kon loolu la moom la al imam di wax nii ne daa am yenn façon <laughs> kii yoo xam ne gars yi <laughs> dañuy ñaaw jort ci seen ami mais ñaaw ci njort tekkiwul ne ñaaw lañ ñaaw njort mooy dëgg waaw te ne la demee te bi am na dañuy nekk ci parce que dañoo mën a yàqanal tamit te dañoo mënul a yàq comme ñun li ñu mën a yàq ba njëkkee ministre lañ am ci salaire moom lañ am investir ci ta tamit am nañu droit investir waaw kenn mënu fi ne voilà te devenir ministre yow voilà waroo investir ci daa toogal fii kese déedéet ah non non non voilà waaw bu dee nag loo xam ne attention. ministère am ñoo ci war a addu ñoo war a joxe les arbitrages no boobu moom mënula nekk juge et partie déedéet yu mel noonu moom bu ci dugg parce bu ci duggee mais ñi ñi fi nekk du dara lu dul moom moo leen seete bu dee dossier bi moom moo bëgg mbir mi ak keneen xam nga ne gars yi en général moom lañ koy dox bu boobaa nag loolu amul droit mu ciy dugal loolu mbiram parce que bu boobaa day nekk juge et partie day am benn méémise benn genre euh, nu mu tudd euh, kii. influence bu muy am ci ñu war a jël décision yi te ñooñ mooy seen chef voilà kon nag affaire yooyu tamit am solo la ci wàllu administration voilà kon Seydina Abdallah di continuer Ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon wax nañu alalam fan alalu baayam di Seydina Zubayr fan la jóge mu ne mu ne mu Abdullah mu Abdullah da Ibn Zubayr nee na Abdallah ibn Zubayr ne fa hasabtu ma alayhi min ad-dayn fa wajadtuhu alfay alfin wa mi'atay alf nee na bi nga xamante ne nii noonu la demee fa hasabtu bi sama baay génnee àddina wax na la alal gi mu fi bàyyi ci ay ay kër la ay suuf bien immobilier léegi nee na bi ma compter te wax na la alal fi mu jóge ma daal di def les comptes ñi mu yoreel det maa alayhi li gàllu ci loosam moom az-Zubayr sama baay radiyallahu anhu ma min ad-dayn ci det fa wajadtu maa ngi ko fekk alfay alf alfay alf alfay alf mooy deux millions alfay ndax bu doon alf alf mooy un million alfay mooy ñaari alf waaw nee maa ngi fekk moom la mu bàyyi deux millions alfay alf ak lan des na du al du deux millions kese de alfay alf wa mi atay alf mi atay alf mooy deux cent mille waaw mi atay deux cent alf mille mille muy deux millions deux cent mille moo nekkoon det bu Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa arda deux millions moo doon ay detam nee lii laa ko fekk bi ma defee les comptes képp ku mu yoreel fexe naa ba xam ñooy ñan bu dee ñi nga xam ne do bindoon na ko fenn wala yu mel noonu ñépp ma leer lu lépp ba def compte yi waaw ma daal di koy def fekk muy deux millions deux cent mille Allahu akbar voilà léegi nee na bi ma defee lool nag <laughs> fa laqiya Hakim ibn Hizam mooy muy nettali moo am Seydina Abdallah ibn Zubayr comme si au moom mu def boppam au trois à la troisième personne mu ne laqiya moom Abdallah ibn Zubayr mu daal di dajeel radiyallahu anhuma Hakim ibn Hizam di mbokkam Hakim ibn Hizam nekkoon mbokk mu Zubayr ibn al-Awwam waaw ndax Hakim ibn Hizam mii mbokk Sayyidatu Khadija la comme ni nga xam ne waxoon nañ la Seydina euh, euh, euh, Euh, az-Zubayr mbokk sayyidatu Aïsha euh, sayyidatu euh, Khadija Hakim ibn Hizam doomu baytexu sayyidna Zubayr la waaw <laughs> waaw moom moom la dajeel nee na bi mu dajeek moom sayyidna Hakim sahaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu mu dajeek fa laqiya Hakim ibn Hizam Abdullah ibn Zubayr mu dajeek sayyidna Abdullah ibn Zubayr fa qaala mu ne ko yabna axi sama doomu mbokk kam kaana ala axi min ad-dayn kam ala axi min ad-dayn ñaata sama mbokk mi génn àddina di az-Zubayr ibn al-Awwam yoo xam ne sama doomu baay sama doomu sama baay tax mooy baayam waaw li Hisaam ah euh, kii nu mu tudd euh, al-Awwam waaw al-Awwam mooy sama baay tax la man Hakim ah ndax Hizaam ak al-Awaam ñoom ñoo bokk baay waaw Xuwaylid Hakiim ibn Hizaam ibn Xuwaylid az al-Awaam ah al-Awaam ibn Xuwaylid voilà <laughs> az-Zubayr al-Awaam ibn Xuwaylid ibn Asad Hakiim ibn Hizaam mu ne ko waa léegi man sama doo sama sama doomu mbokk bi sama mbokk bi lan moo nekk ci kawam ci def mooy ban ñaata det la la la bàyyi waaw lan mooy borom laa bëgg a xam léegi nag ah Abdallah ibn Zubayr nee na ma ne ko <laughs> mu ne fa katamtu mën na bëggoon nag mooy bëgguma ko woon a wax lépp parce que deux millions deux cent mille quand même c'est bari deux millions deux cent mille léegi ma nëbbu loolu bëgguma ko wax lépp parce que may ragal bu ma ko waxee rek affaire da koy assommé quoi <laughs> fa nee na wa qultu ma ne ko mi'ata alf no cent mille la bàyyi waaw ma ne ko bàyyi na fi daal cent mille cent la fi bàyyi nee na bi ma ko waxee loolu mu ne fa qaala Hakim Seydina Hakim ibn Hizam ne ko radiyallahu anhu wallahi ma ura amwalakum tas'u hadi ne ko maa ngi wat yàlla gisuma ne li alal yi nga xam ne moom ngeen yor moom la sa baay bàyyi sa gannaaw ak même yow boo bayoon sa alal si doomu Zubayr ngeen bëgg koo fay gisuma ne war naa mate loolu dina mate loolu mooy yéen bor boobu daa bari <laughs> fa qaala Abdullah Abdullah ibn Zubayr nag nee na bi mu gisee mu wax mu ne ko ara ay tukki seetal in kaanat alfay alf mais mu door ko wax ne ko ci mel ni ab laaj la ko def mais seetal kon bu boobaa hakim ah sama baay tax sama baay yow da yow nee nga sama baay tax yow nee nga lii sama baay am ci bor ñun de yii gisul ne alal yi ñu am mën na koo matale mën naa yaatu ba matale ko waa léegi <laughs> te cent mille kese la ko wax mu ne ko waa léegi imaginer bu doon deux millions deux cent mille nag xaala nee na sëy na ne ko maa uraakum tubiquna hada waaye fa in ajaztum an shay'in minhu fasta'inu bi mu ne ko la ñii lii moo gën a bari bu dee loolu non loolu moom foofu ma ne di ngeen ko man non loolu moom gis naa ne moom moom yaakaaruma benn yoon te yemul ci yaakaar kese yéen loolu di ngeen ko man waaye nag mu ngeen nekkee ku ngeen xamante ne nii ah lottu ngeen ci fay dara ci bor bi na ngeen ñëw sukkandikoo ci man ñëwal ngeen laaj ma ndax Hakim it borom alal la woon moom nii Hakim ibn Hizam ah <laughs> borom alal la woon <laughs> waaw Allahu akbar ah kon nag mu ngi noonu ah léegi nga ne waaw ndox loolu la da bañ wax ko ko mu kii nekkul na waxul dëgg non da ko wax lenn ci bor bi la ko njëkk wax mu ne ko lan nga bàyyi xam nga. mooy parce que mafhumul adad dëgërul voilà mooy bu ma nee saa yow euh, ñaata nga yor instant bi mooy ñaata nga am ci alal quoi waaw wala ma taxaw ne man de am naa cinq euros sama poche man de j'ai dix euros dans ma poche yow manoo ci dégg jëm feneen dégg gis ma génne ëpp dix euros nga naan waa ji kon yow waxoo dëgg Ah, ah oui nga ne ah yow yaa ne am nga 10 euros sa poche ma la waaw léegi bu ma nee damaa am 10 euros mënoo cee dégg na 10 euros kese laa yor non mënoo ko noo déggee ndax loolu dëgërul bu waxee lii ne njëkk a wax ne 100000 tekkiwul ne da ne 100000 kese da ko lan la mu wax ko lee ngir lan ngir dina ko tontu après dina ko wax bor bi dëgg waaye da koy laalal par ndànk-ndànk gis nga moo tax mu ne ko 100000 après mu ne ko yii gisu ma ne loolu du ngeen ko man yéen seen alal mu ne ko waa léegi bu doon bu doon 2 millions 100 kii nag 200000 mu ne ko laay kon wax na ko mbir mi. mu ngi noonu léegi nag mu ne en tout cas foogu mën a man xakim di ngeen ko woon waaye saa bu ngeen soxlaa rek bu ngeen amee difficulté rek man ngeen a ñëw ci man waaw bu leen hésiter benn yoon waaw ñi nag dañoo dëggoon wute nañu ñeen la doon wax façon xawana yu mag yooyu nga xam ne ñoo la fiy la yow waay yow sa waay yow ñëwal yow yow booy ñëw naa koy yëg boo ñëwee yow yow yow diplôme bi nga am ko soxla nga wàcc aéroport gas di ko woo sawaay ba mu sonee sone ba tombé répondeur deux nga naan xam naa sawaay daa jàpp nga woote waat nga ne le numéro n'est plus attribué mooy waajara woor na la façon yooyu mu taxul ñuy wax waaw la gëmloo te nag ñi ko fi gën a man mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba affaire bi weesu <laughs> nga nekkoon ci problème mu xaalis yooyu ñoom yëguñu ko amaana sax yëg nañ ko feneen mais en tout cas waxoo leen te jàpp nga ne yëguñu waaye ba mu ba mu sottee nga dem di ko wax non mais sawaay yow bàyyil ba suba nga am problème mu cinq francs nga wax ko ko nga seet ay lay la lay indil ñu mel noonu kenn dëggu ci walla iyaazu billah Seydina Hakim nag radiyallahu anhu mu ne ko bu ngeen gisuma ne seen alal ji dina man di ngeen am kattanu fay lool de waaye bu ngeen amee lott ci dara rek fasta'inu bi sàkku leen dimbal ci man ñëw leen ngeen wax ma ko xaal Seydina Abdallah mu ne wakaada léegi mu ngi lay leeral alxaaba nan la ko amee woon suuf soosu la nekk ci kaw Medina gu yaatu googu la mu fa amoon mu ne foofu wakaana Zubayr te sama baay Zubayr ibn al-Awwam teral ishtara al-ghaabata jëndoon na alxaaba te suuf soosu Abdullah ñu wax ci awaali Medina ah domaine boobu bi sab'iina wa mi'ati alf mu ngi ko jënd woon cent soixante-dix mille la ko jënd woon waaw soixante-dix la ko jënde woon léegi ah léegi nag sawaay daa euh, Seydina Abdallah comme que nag mu ngi war a fay kii mu jaaye ko lii mu jaaye ko lan mu ne fa baaha Abdullah bi alf alf wa sitta mi'ati alf waaw Abdallah ibn Zubayr daal di koy jaaye alf alf bi alf alf waxoon naa la mooy un million bële alfay alf mooy deux millions alf alf mooy un million wa sitta mi'at alf ak cent deux euh, li un million mu jaayee non al alf alf mooy mooy euh, attends de alf alf mooy un million <laughs> voilà un million six cent mille voilà un million ndax sitta mi'at alf mooy six ak alf mille muy six cent mille voilà sitta mi'a kon un million six cent la ko jaayee kon kay kooku ah gis nga gis nga mooy kon bénéfice wu na lu bari hein Seyna Zubayr mu ngi ko jëndoon ko un million six cent mille Allah <laughs> hein <laughs> mu ngi noonu borom bee barkeel la ko jënd woon moom mu jaaye ko lan ah Seydina Zubayr ibn euh, Abdallah radiyallahu taala anhu mu jaaye ko un million six cent léegi nag mu lay leeral nan la ko jaayee lool lan la ko jaayee noonu waaw nan la def ba jaaye ko un million six cent mille yi waaw nan la def ba jaaye ko lool loolu la lay leeral mu ne mu ne nag fa qaala mu ne summa qaama ginnaaw bi mu jóg fa qaala man kaana lahu ala zubayri shay'un falyuwaafiinaa bil ghaaba <laughs> mooy dalay leeral nan la def ba muy jaay nan la def ba jaay ko un million ba mu ñëwee ba décidé ne da koy jaay parce que il faut ñu fay bor yi te bor yi suuf kese la fi seen baay bàyyi mooy jaay suuf yi ak kër yi ngir fay ci borom kër yam am yëpp onze këru Medina yi yam am euh, euh, Basra yam am Kufa yam am Misra yëpp boo ko dajalee nii ci kaw ak raaba bor bee ko waaye nag borom bi daal di barkeel mu lay leeral nag nan la def Seydina Abdallah dane dafa publicité def leeral wax mu leer nañ ba ñun ñu yëpp communiqué man kaana lahu képp koo xam ne am na ala Zubayr ci kaw loosu sama baay az-Zubayr ibn al-Awwam shay'un dara ci bor mu la yoreel fal yuwaafiina bil gaaba maa ngi lay ñaan jox naa la rendez-vous nag ñu fekk al gaaba ca suufam soosu nga xam ne moom lañ ko xame ñëw